wa asbaxa fuaadu ummi muusa faariga in kaadat la tubdii bihi lawlaa an rabatnaa calaa qalbiha litakuuna min almu'miniin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci fukkeelu laaya bi kon mu ngi ci nettalib seydinaa muusa ak firawn alayhi salaatu wassalaam ci seydinaa muusa mu ne wa asbaxa bi nga xam ne nag ci la kon yaayu seydinaa muusa daldi jël ki nga xam ne mooy doomam boobale liir bi ba teg ko ci ndox mi ba waa kër Firawna for ko ba soxnaay Firawna di sayyidatuna Asiya radiyallahu anha wa ardaaha ne Firawna bu ñu ko faat ndax amaana mu jariñ ñu walla rekk ñu jàppe ko doom da amuñu woon doom te nag nit ñi duñu yëg ne kii du suñu doom ndax dañuy gis ñu nekk ci ñun ñu jàpp ne ñépp jàpp ne suñu doom la waaye wahum la yashurun ñoom Firawna yëguñ ne gone gii mooy ki nga xam ne mooy yàqali seeni mbir ëllëg wa asbaha bi nga xam ne nag ci la seydinaa yaayu seydinaa Muusa alayhim assalaatu wassalaam def la ko borom bi digaloon ba lii xew nag mu toog nag bés yoo xamante bés boo xam ne gisul doomam de wa asbaha mu daldi mu fuaadu fu ummi Muusa yaayu seydinaa Muusa alayhim assalaatu wassalaam faariga daal di féex daal di féex ci leneen lu dut moom mooy leneen lu dut Seydina Muusa newul ci xolam bi moom kese lay xalaat comme rek yaay joo xam ne yow sa liir bi ngay door a jur mu mu mu nekk liir bu tooy xepp nga nàmpal ko léegi ragal ñu faat ko nga teg ko ci ndox ndox mi xamoo fan la ko jëme gis nga ko ni muy tiite nga xam ne léppam xel meeg xalaat bi lépp ci liir bi la koy def loolu lay wax nii ne xolam noonu la mu doon mel lépp dara newul woon ci xol bi lu dul moom kese la doon xalaat inkaadat ba moo tax tuutee des rek boroom bi ne tuutee des la tub dii bi hii mu daal di feeñal la ne ca xol bi lawlaa an rabatna alayha mu daal di feeñal la nga xam ne moo nekk ca xol bi ak la ma ko dénkoon ne ko bu ko wax ndax yone borom bi loolu la ko bëgg a wax ma la wax ne def ko ci kii bi te bul tiit ci ci ndox mi te bul tiit bul am dara looy jàq dinaa la ko delloo lool bu ko waxoon feeñal ko mooy waa Firawna dañ lay xam ne ah kon yow sa doom la woon te ñoom ñii lañ doon rey seen doom yi kon ñu jàpp ko daal di koy rendi looloo tax tuutee des mu daal di wax ca kaw nekk waaye sama doom ji waay bu ko defee nit ñi ne ah yow da am doom léegi ñu def enquête xam ne ah ndekete kon liir bële doomam la loolu la naan tuutee des mu ko yeewoon ala qalbiha takk xolam tee xolam ba du ko feeñal li takkuuna ngir moom moo male di yaayu seydina Muusa alayhim assalaatu wassalaam mu bokk minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi nga xam ne bu doomam di màggee bay woote dina ko gëm te tamit bokk ñi nga xam ne ñooy gëm li nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala digoon ci lim ko ne woon ne ko sànni ko wala taxaafi boo ko tegee ci ndox mi bul ragal wala tahzani ta bul njàq mu ne waqaalat ginnaaw gi nag bi nga xam ne nag ci la nekk nooru ci njàqare goog mu ne waqaalat mu wax moom li uxtihi wax seeru seydinaa Muusaa bi alayhimu salaatu wassalaam muy rakkam ju jigéen muy muy jigéenam jooje rakkam ju jigéen bu magam ju jigéen ji bokk wax magam ju jigéen ji ne ko qussihi mooy toppal ay tànkam toppal fépp foo xamante ne nii toppal fi nga xamante ne nii mooy fi ma ko teg xoolal fi fi ndox mi doon jaar fi ko ngelaw li doon yóbbu ndax bi mu ko ci tegee lii mooy borom bi dafa wax moom bi mu koy door a teg da koo teg mbir mi nag tiital ko noonu mooy doom ji di dem léegi nag ngelaw mooy ngelaw li day yóbbu ndox mi ndox mi di ko yóbbu léegi nag mu ne kii mu ne doom ji mag gi magam mooy doomam ji jigéen ji ne magu Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ne ko toppal mooy doxal ci côté tafes gi ngay xool fan la mbir mi yi léegi nag loolu lay wax ni fa bi bihi an junubin mu daal di nag di ko saytu di xool li nga xam ne mooy kees gi ñu ko dugaloon muy jàll ci ndox mi di dem an junubin mu nekk waaye nag ci lu sori mooy dafa sori ndax jegewul ndax bu jegee tam gaay ne ko ah yow mii kon yow yow liir bii am nga xam-xam ci moom wahum te ñoom waa Firawna ak dagam yalaa yashuruna yëguñ ne woon ne magu Seydina Muusa bu jigéen bi mu ngi ko doon surveiller di xool fi nga xamante ne nii foofu la kees gi teere wa harramna alayhi al-maraadi'a léegi nag suñu boroom di dellu bi nga xam ne ci la ko waa kër Firawna daal di for kees goo gële liir boo bële ba sayyidatuna Asiya bint Muzahim radiyallahu anha daal di wax lool Firawna ne bu ko faat léegi nag léegi nag Firawna d'accord ne kon duma ko faat ñu téye ko ci kër gi waaye nag liir bi di yuuxu di jooy ndax lan suñu boroom ne wa harramna ñun ñoo ko xaraamal mooy ñun ñoo tere Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam liir bu tooy xepp bële alayhi al maradi'a mooy kenn mënu ko woon a nàmpal ñépp ñuy nàmpal mooy ne da doon yuuxu rek comme kuñ ko andil jigéen ñi nàmpalaate ku ñu ko jox weenam mu bañ di gina yuuxu suñu boroom loolu lay wax min qablu ci lu juutu fa qaalat léegi nag bi mu demee noonu moom nag mu topp mbir yi bi affaire yi fa waa kër Firawna def lu ne mooy na affaire bi nag farko sonal mënatu nelaw ndax liir bi day yuuxu kese te xale jigéen bu ñu andi ñi nga xam ne ñooy nàmpalaate ndax yooyu dafa amoon comme ni mu xewoon ci arab yi ci histoire yonent mi alayhi salaatu wassalaam ña nga xam ne dañ doon jóge ci àll yi ñëw di nàmpalaate comme daal ku ñu ko andil sur ñu andi ñépp ñii nàmpalaate ku ñu indi jox ko ngir mu nàmpal doomu Firawna ji ndax ñoom loolu lañ jàppoon kene ah suñu kii bi am na am na doom mooy Firawna am na doom léegi nag kan mooy nàmpal doomam ji mu nekk nag jaloo yu rëy góor jigéen ñu bari bëgg koo nàmpal waaye ku ñëw liir bi di yuuxu du nangu kookale loolu lay wax ne wa xaramna alayhi almaradi'a ma daal di koy xaraamal ci moom tere ko mu daal di nàmp bu min qablu lu jiitu ñu koy delloo yaayam léegi nag mooy loolu la kon laata fa xaalat léegi nag séeram magu Seydina Muusa bu jigéen ba ba leen doon surveiller nga xam ne jour bu nekk mu ñëw xool waaye it day kii léegi nag ba mu gisee jigéen ñi di dugg waaye kenn amul ku ko nàmpal Firawna mer léegi nag fa xaalat mu ne leen hal adullukum mu agsi ci pale bi nag ne leen ndax duma leen tegtal ala ahli baytin ci waa ay ñoñ ñoo xamante ne nii yakfulunahu lakum ñoom dinañ leen ko mën a dinañ leen ko mën a euh, daal di daal mooy mooy mooy prendre la leen ko en charge li nga xam ne mooy da a bëgg ko nàmpal ndax duma leen tegtal waa kër goo xam ne ñoom mën nañu ko nàmpal ak yooyu ba pare taxawu ko daal nekk ay nunoom di ko téye di ko defal lépp ñoo koy nàmpal waaye di ko leen ko toppatool wa noonu te ñoom ñoo ñële mooy waa kër goo gële dinañ nekk ñoo xam ne ñoom waa Firawna ñoom <clears throat> mooy liir bi dañuy nekk koo xamante ne nii dañu koy nekk di ko di ko di ko di ko di ko conseil conseil yu baax mooy dinañu ko yor ni mu gën a rafete ndax ñoom lenn lañu dañoo nekk ñoo xamante ne nii ñoom vive Firawna lañ gëm mooy na rek lañ gëm te gis nañ ne dafa nekk ci coono ñoom moom bu ma leen ko waxee mooy pare na ngir defal lépp daal leen di leen jox xalaat yu baax buñ leen koy nàmpalal tamit lépp lu war ci moom ñoom dinañ leen ci jox ay conseil suñu boobu léegi nag ci noonu Firawna ne ah kay gaaw leen na gaaw ñëw kooku mooy kan ay di leen ko ni mu gën a gaawee faradatnaahu si boroom den ci noonu nag ci lañ delloo Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ilaa ummihi ci liir boobu lañu delloo ko ndeyam kay taqarra aynaha suñu borom ne kay taqarra aynaha ngir mu daal di dal daal di ser li nga xamante ne mooy bëtam la ginnaaw ba mu tiitee tiit yu metti ya wala tahzan waaye boroom bi nee na dama koo defit ngir mu baña a njàq nekk ci njàq rek gu metti goo gële wali ta'lama ta waaye ngir mbir mu xam moom yaayu seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam anna wa'dallahi kana digub yàlla bi nga xam ne moom la ko digoon haqqun dëgg la waaye mu xam ne anna digal yépp rawatina yawmal qiyaam xaqun dëgg la walaakin aksara naasi waaye li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñu dara wala ma léegi kon wax nañu Seydina Muusa kon nan la juddoo nan la ko Firawna jëlee ak nan la ko delloo waate ci ndeyam nga xam ne borom bi moo ko digoon moom Seydina yaayu Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam mu gëm ko waaye borom bi jàppandal ko ba loolu noonu feeñalu ko tax bu ko feeñaloon problème mën naa am ba ko borom bi xam ne mooy doomam joo jële loolu mooy digëb borom bi bu la diggee nekk ci rek bul xool naan yéexée lii moom mooy ma yi sama doom jël kii rendiwaate xale yi liir yi quand même ma jël sama doom di ko fa jeg ci gaal goo xam ne ndox moo xam ne fa la koy jëm duma ko def bu doon léegi nit yi léegi ñii loolu la ñuy wax moo tax kenn moo tax du ñu am lijaaba du ñu am tus ba pare bëgg nag doom ju baax ju ne ñu am ko loolu manu la ne manul li borom bi na la defal nga bañ yóbbul sa doom yar ko ci diine nga bañ di ko yóbbu ay internat di ko yóbbu ay ay ay ay école primaire yoo xamante ne ay case des tout ñu nekk fa di jàng ak way ak fo mbumbaay xumbaay rumbaay bu vacances yi ñëwee nga yóbbu ko colonie de vacances bëggoo mu dem alquran ba pare nag nga bëgg yow ba pare année scolaire bi mu nekk di jàng ay tootoo tàpp pa paatee yooyu ak français yooyu nekk ci kese doo ko xamal diine xamul dara ba pare nga bëgg bu màggee mu nekk koo xamante ni Seydina Yuusuf la alayhi salaatu wassalaam xam nga yow da fontoo nit ñi nit nan lay jële éponge daal di koy dugal ci bisaab ba pare génn éponge bi weñ ko mu nar koo génneel daqaar xam nga loolu manu la njofte ak tamit da yabaate la doon kon nag mooy lii la boroom bi nga koy gëm lim lay wax di nga def ko nga daal di koy gëm def ko